annawawiyu addimashqiyu alshafiiyu rahimahu allahu taala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidi almursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wassalaam fil baabi salaasumi'a wa arba'ata wa salaasuun baabu karaahati alxadiisi ba'da al-ishaa'i al-aaxira walillaahi alhamdu wal minna ñu ñëwaat ba léegi fi ñu yemoon ci riyaadu saalihiin ñu ñu newoon ci kitaabul umuur al-manhiyyi anhaa ci suñu jotaay bi ñu génn xadis bi mu jëwoon gis moo doon xadis mille sept cent 45 mu ne woon an Hudayfata ibn al-Yaman radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laa taqulu maa shaa Allahu wa shaa fulaan ba ni mu jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ba léegi ñu war a continuer chapitre 334 lañ war a ubbi tey mu ne baabu buntu karaahati alxadiisi ba'da al-ishaa al-aaxira sib guñu sib <coughs> te ci biir kese la yem ci kaa wala déet inshaa Allah karaahati alxadiis sib guñu sib nit ki nekk di discuter di parler di waxtaan ah, ah waxtaan yoo xam ne ah baada ginnaaw al isha al isha al axira isha gu mooy gée waaw mooy ñu julli ba pare nag ngeen lalu waxtaan nag waaw nga xaw koy tudde wala da waaw ubbi ay ay ay ay ay waxtaan commencé ne xaw ma dañuy ngonnal euh, dinañ gis fii ci biir ima al dina ci leeral léegi nii ay waxam lay indi leeral waaw ya kon buñ jullee gee kenn amul droit waxtaan ko dañ koy tere ça veut man bu ma jullee gee ba desal ma la assalaamu alaykum wa rahmatullah bon bu dee damay def sama safa ak sama witre def ko <coughs> sama safa ak bu ma ko xasee def kon man c'est fini quoi waratuma sax nekk di waxtaan di woo téléphone ay ñuy ay nit wala dem fenn di di waxtaan ak ñoom wala ñoom ñu ñëw sama kër di waxtaan ak man walla nangam ya wala sax euh, dars boo xam ne euh, c'est après trente minutes après gée lañ koy def ci wàllu <coughs> xam-xamu diine kon loolu manu la nekk mu ne la xaaral <coughs> mu ne wal muraadu li ñu jublu nag waxtaan wi nga xam ne bihi al hadith bi ñu jublu lii nag mooy eh, nga ne ma waaw kay mu ngi leeral bi biir mooy est-ce que façon waxtaan yëpp waxtaan woo xam ne waxtaanu xaraam la yow loolu taxul ñuy wax <laughs> waaw kay non mooy mu ne almura wal muraadu bi alxadiisu alladi yakunu mubaaxan fi gayri hada al waqt mooy bépp waxtaan waxtaan boo xam ne dafa dagat nii rek ci beneen waxtu wu dul waxtu yi dañ koo si loolu dañ lay wax waaw nga xam ne wa fi'luhu wa tarkuhu sawa nga xam ne waxtaan wa yow nga waxtaan kook nga bàyyi ko ñoo yem waaw <laughs> waaw mooy waxtaan la woo xam ne c'est pas obligation du obligation du loo xam ne lu war la foog nga wax ko non non non moi waaye <laughs> on peut se waaw waaw mooy loolu lay ñëwee wax fii waxtaan wu mel noonu. fa amma léegi nag nga ne quoi bu xaram mu ne fa amma al hadith al aw al makruh fi ghayri hadha al waqt fa huwa fi hadha al waqt ashaddu tahriman wa karaha mu ne kanta discussion bu xaram par exemple ñaari bandi yoo xamante ne après gée lañ gise ngir teg seen plan tey guddi gi fan lañuy ban kër lañ war a tax ci kër yi ah nangam nangam fan lañu war a dem cambriolage cambriolage yi dem sàcc hmm? loolu waxtaan boobu dafa xaram ci jamono yépp waaw waxtu yépp ci waxtu journée beeg guddi gi lépp dafa xaram waxtaan wu mel noonu wala waxtaan woo xam ne yow benn waay di waxtaan ak benn femme ngir ñu joxante rendez loo xam ne kenn dagantewuñu ñu yépp mën a dem ci ci hôtel wala seen néegu kenn ci ñoom ñaar wala ñu dem fenn foo xam ne ñoo ko luyeel seen bopp ab Airbnb bi léegi ñuy waxtaan. ginnaaw gee voilà di waxtaan nag nan la ñuy kiiwee voilà euh, tu prends quel kii sax voilà yow ban heure ngay accès man ban heure laay kii laay départ booy ñëw bul fàttali yow bul fàtt loolu dafa xaraam <laughs> dee nag waxtu après lañ ko def boobu daa gën a dee da ashaddu tahrima mooy xaraam bi dafa gën feddale gën tar kese waaye ça ne veut man moo ko waxtaanee avant timis wala vers vers onze heures vers dix heures que ne loolu non loolu c'est haram waaw ay gars yi waxtaan ah, ay tueur ay à gage lañu ah. waaw mooy ñoom bu ñu bëggee alalu jàmbur pare nañ ngir daal di koy faat jël alalam léegi ñuy waxtaan naka plan bi dañ lañ koy tëral loolu waxtu yëpp dafa haram ñu koy waxtaane bu dee après gee nag mooy xaraam nga dafa gën a tee tar moom naa naan fa amal xadiisul muharram bi nga xam ne dafa xaraam awil makruh wala bi nga xam ne dañ koo sib waaw waxtaan wi nga xam ne moom dañ koo sib quoi waaw waaw dañ koo sib ak waxtaan woo xam ne dees koo sib ci waxtu yépp ci waxtu wi ci bel ga day gën a tee tar waaw waaw du ñu la ne boo ci waxtaanee nag am bàkkaar de <clears throat> waaye nga bàyyi ko waxi leneen moo gën waaw nit koo xamante ne nii waxuñu jëw de jëw daa xaraam nga la <laughs> jëw waxtu yëpp la xaraam boo ko defee ginnaaw heure bii ginnaaw gee daa ginatee tar ak xaraam waaw waaye comme yaa ngi wax loo xamante ne yow de toute façon say wax ah amu ci benn poids en fait yow li ngay wax nii euh, ci mbir moo xamante ni yow manoo ci dara te te ña te ñooñu faale wuñ sa wax waaw faale wuñu sa wax <laughs> nga yedd leen ak nga ñàkk leen a yedd boo leen yeddee loolu lool loolu lu baax la yaa ngi ci lu baax mais yow mooy mbir ma en fait sa wax da koo jotewul sax te loolu booy déraper ci dugg lu xaram lu yomb la par exemple ay waxtaane ay autorités yoo xamante ni man de toute façon ñooñu amuñ ci awma ci ñoom benn accès waaw ay waraan ok moom lii la waroon a def kii ne nii la waroon a def kii nii la waroon a def kii nii la mais yow sa wax jooju am na lu ko gën ba ko fi waaw kantaa nekk ci polémique yooyu nag après gée yàgg seen xarit ku nekk di di di di si ngom ku nekk di jaay ne am na lu mu ci wax waaw non man nag je pense que non affaire bi nangam nangam gis nga yooyu bu ngeen di jaar mooy de fële leen iblis di jaar gisoon nañ baabu hifzil lisaan ci yu mel noonu buntu wottu sa sa sa làmmiñ fa lay jaar nga dugg ci mu waax loo xam ne sax dafa daganoon ah waa ñun de euh, suñu kii bi ah suñu voyage bi suba ngeen di waxtaan noonu mooy préparer ngeen lépp après ngeen di waxtaan yoo xam ne bon même bu ñàkkoon euh, du ci yàq dara xam nga loolu dafa dagan waaw léegi ngeen commencé di wax ba xëy na waaw man ndax biñ koy lii daje naag diw waaw bu may dem di seeti bi yi daje naag diw léegi diw ak a soof léegi yéen commencé ngeen dara léegi nag dugg ngeen nag ci lu xaram nag mooy yéen gaa jiw nag waaw kay. bu dee bu ñu sit bi jamono après guerre day gën a tar ci biir ga comme ni nga xam ne la xaram ci waxtu ya jamono jii day gën a tee tar waaw kon nag mu ne wa amal xadiisu fil xayr kon wax na la xadiis bi bi nga xam ne mooy xadiis bi nga xam ne dafa dagan kese waxtaan bi nga xam daa waxtaan daa daa dagan kese nga xam ne nga def ko nga ñàkk koo def benn la boobu lañ naan dañoo sit nga nekk di waxtaan après jii bu dee bi nga xam ne dafa xaraam ak bi sit wax na la seen cas que ni ñoom heure bii day gën a tar kese waaye tekkiwul ne baax na feneen léegi nag ñeentee la ci des waaw wa amma al hadith fil xayr ah, alhamdulillah waxtaan ci loo xam ne yiw la waxtaan ci loo xam ne yiw la nag dafa ja am na deux yu nekk ci biir mooy loo xam ne dañ koo sopp am loo xam ne farata la voilà bu ko defee ahkaamu al al al euh, yu juróom yëpp da ciy dugg farata lu ñu sopp lu xaraam lu ñu sib ak loo xam ne dañ dafa dagan yëpp day dugg ci wàllu waxtaan waxtaan am na ci waxtaan loo xam ne farata la waaw wa in taa'ifataani min al-mu'miniina iqtatalu fa aslihu baynakum baynahumaa borom bi bu nu ñee bu ñaari kuréel ci way ngëm yàlla yi way jullit ñi way wommatu yi daal di jàppante daal nekk laa ci ak jàppal bàyyil goo xamante ne mën naa indi ay conséquences fâcheuses <laughs> yoo xamante ne laa yuhmadu uqbaha dee sut sant ak mu jëm te mu nar indi lu gaaw suñu borom ne fa aslihu dem leen ngeen yëwénal bu dee yëwénal boog ci làmmeñ nga ko koy defee loolu farata ngeen dem am ñu ko def ci yéen waxtaan woowu ngay dem ngir yëwénal ñoo xam ne ñu ngi nii ne woon ci xare comme nañ gisa woon <laughs> ne Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-As ak Anbasa <laughs> yaay fàttala ko fay man qutila duna malihi fa huwa shahid awa a Abdullah ibn Amr moo nettali woon xadiis daa am lu ko waraloon benn jaarale am ndox ne ab alalam la toolam la ngirum di jóg waaw dajale yu ay ay ay mbokkam yépp ñi ko déggal ndax moo fa doon kilifa ga ngir ñu taxaw jàmmaarloog monsieur le gouverneur mii di an basa mii bëgg a def lii <laughs> waaw loolu ba mu xewee hein gaa yi tooguñ rek eh, di di naan ah bon ñoom nag da xam ne non ñooñu seen non ñooñu seen seen magu bopp lañ quoi comme ni ñenn ñi nga xam ne xamuñu dara waaw di waxe jàpp ne nag ñu ngi wax fulla non seen magu bopp la waaw non lool lool lool nañ ko seetaan waaw non yooyu grawul quoi ah son mur est vacciné ah non chacun est libre c'est le problème entre <laughs> dit waroo wax loolu waroo waxe loolu quoi waaw waaw mais yow li nga war a def mooy li Xaalid ibn al-Aas def waaw radiyallahu anhu mu amee problème boobu moo xam ne eh, xam nga hadis ba ñoom pare woon nañ sax tayassaru lil qital pare woon nañ jël xare nga la lii da koy def Abdallah ibn Amr moom ak ay ñoñam taxaw nañ ni lii du muy am te yaa ngi ki yor force publique ak ki nga xam ne moom kilifa la parce que saxaaba an ba saxaaba waxoon nañ la ko waaw baayam di naa Muawiya moom jamono yeneen saa saa la juddu mais gore la woon te ñoom comme que Makka lañ ne woon ay fatu Makka après yooyu moo tax moom jotu la nekk saaba comme mag ji eh, ñoom Muawiya bokku yaay nag baay lañ bokk ak ñoom Ummu Habiba Ramla bint Abi Sufyan radiyallahu anil jami' ñëwee ba pare ngir xare parce que ku nekk jàpp nga fi nga jàpp ne monsieur le gouverneur nee na lii da koy def Seydina Abdallah ibn Amr nee na du fi dal te ku nekk ñaar ñëpp taxaw nañu waaw ngir xare Xaalid ibn al-Aas ah, di war dem ca Abdallah ibn Amr nu mu gën a gaaw daal di koy waar waaw loolu waxtaan woowu farata la <laughs> <laughs> loolu Seydina Xaalid ibn al-Aas radiyallahu taala anhu waxul ma day day day kilifa kenn kilifaay bopp lañ kee saxaaba la kii daanaka c'est le monsieur le gouverneur kuy wax kilifa ci kanam non qu'ils le règlent à leur manière o voilà s'ils voient que c'est qu'ils s'entretuent moo gën ci ñoom qu'ils s'entretuent après on est en <laughs> <laughs> waxtaan woo waxtaanu xaq farata la waaw mu am ci waxtaan loo xamante ne joxe nañ ci misaal léegi mooy dafa dafa kii rek dañ ko sopp waaw mooy ñoo xamante ne nii ah yow euh, wax nga leen vraiment li ñuy def jaaduwul waxati leen ko waxati leen ko lu bari mooy après répété nga ngay nekk di répété waat ci ñoom loolu dañ koo sopp waaw di leen ko baamu ndax amaana rek kenn xamul kañ la borom bi di def ñu dégg la quoi loolu dañ ko sopp ah mais obligé woo ay ñoo xamante ne ñu ngi ci lu baaxul nga xamal leen ko ba ñu ko xam wax leen li tax baaxul mu leer nañ ci seen bopp te pas obligé tous les matins nga ñëwaat di leen ko wax ah mais xanaa xamoon na yeneen saa salaam li ko boroom bi daan ballir jottalil mais bu ko xamee jottali ñii ba am ci ci ci ci ci ci ci ci xeet wi ñu ko jël mais jeex na ah il n'est pas obligé di ko répéter répéter waat sauf que borom bi dana ko fa zakkir inna faati zikra waaw waaw. doodu compter di ko defaat ka defaat mais yow maw'ida yi ak mbir mi bu xasee ak si ci yow bayyi na leer na jeex na waa ji def na li ko war lu ci tegaat loolu beneen la dañ koo sopp loolu ci wax dañ koo sopp moom wax ju xaraam kon moom mi ñu doon wax sànq waaw comment on va faire pour assassiner koo xam ne deful dara ngeen di tëral ay plan wala nan la def ba xale bu jigéen bële rafet na waaw nan la ñuy def siif ko ngir yóbbu ko maag yow daal di diw après ñu daal di koy euh, siif quoi te dégg moom wala iyaazu billaah léegi waxtaan woo dafa xaram ak jëw jëw ak naniina waaw ak toxal ay da wax ngir jaxase ay nit loolu dafa xaram waaw bi nga xam ne dañ koo siif wax nañ ko sànk waaw boo xamante ne nii boo seetoo ca biir ah tàmbale nga mën na nekk loo xam ne lu dagan nii la même bu dagan bi moo tax bu dagan bi yow day day dagan ñu ne waaw oh, man loolu mën nga cee wax mais bu nga wax cee nga bàcc cee wax dee na ah waaw toog rek di waxtaan loo xamante ne jëwu ngeen nii na ma ma wala defu ngeen mais di waxtaane seeni mbir yoo xamante ne boo ko waxtaan woon yàqu leen dara lool ah. loolu mooy mu baax bi waaw bi nga xam ne moom dañ koo si wax nañ ko sànq. waaw léegi euh, mooy loo xam ne boo gisee leneen demal leneen da nga ba ko ba moo gën parce que loolu tamit day duggaale ci saddu zaria yooyu quoi voilà ak bu xaraam bi moom leer na wal iyaadu billah kon nag yii la imaam an-Nawawi nag di ñëw nag wa amal xadiisu fil xayr ka daal bi nga xam ne moom la njëkk wax mooy ci lu baax nga xam ne day nekk soit farata wala mu nekk loo xam ne dañ koo sopp loolu nag mu ne mu ne ka muzaakaratil ilmi comme di fàttale wante xam-xam waaw ci domaine nu xam-xamu diine ji ay ñoo xam ne tullaabu ilm lañ ay sàkkatu xam-xam lañ wala sëriñ bi ak ay taalibeem ñuy waxtaane ci wàllu fiqh waaye di waxtaane ci wàllu tafsir ak yu mel noonu wala hadith waaw yu mel noonu mu ne comme loolu ñu ciy waxtaane di ko fàttale wante wala ñaari sëriñ wala ñoo xam ne ay kii lañu loolu comme loolu loolu mooy bu baax bi loolu mooy xadiisu wa amal xadiis fil xayr ka mudaakaratil ilm wa xikaayaatu saalihiin ak yoo xam ne wala daje yoo xamante ne après gee la waaye lañ ciy waxtaane mooy euh, saxaaba yi radiyallahu anhum taabiina yi seen taalibe yi ak ñooñu ba ci ñi ñëw ci seen ci ñu sell di waxtaane seeni jaar-jaar ngir nit ñi jàpp man xam ne lu baax a ngi am ba léegi te tamit am na ñu ko doon def kon pourquoi pas ñu ak di ci waaraale nit ñi wa makarimul ak li nga xamante ne mooy di waxtaane teddaa ngay jikko yi ngir nit ñi dégg ko ngin koo man koo jikkoo wal hadith ma'a ad waaye nga am gan boo xamante ne nii ah, dalaa seet si nga ñëw ginnaaw bi nga liggéeyee ba ñëw ba kii même boo liggéeyul sax voilà après ngeen du liggéey ba pare ngeen di waxtaan seen biir waaw ah waaw naka mbokki foofu moom mbokki jolof waaw waaw parce que mbaa seen kii moom mu ngi mu ngi avancé yéen a ngi euh, gaa yaa ngay góorgóorlu ak yu mel noonu Ah, loolu daa am solo ngay waxtaan ak gan gi waaw moo xam benn la wala ñu bari ngay waxtaan ak ñoom ndax gan dañ koy teral bokk na ci liñ koy terale mooy di waxtaan ak moom du ñëw ngeen teg ko fële ngeen teg ko fële mu mel nii voilà parke ko ci néeg ba ngeen ko utal léegi bàyyi ko fa waaw bu lekk jotee daal ngeen koy woo buñ lekkee ba pare mu dem tëdd nga dem sa néeg toog nekk sa téléphone wala nekk ci salon bi nekk sa téléphone mu nekk ci loolu loolu lu dara comme li <laughs> léegi ku nekk sëgg sa téléphone waaw waaw déedéet gan gi boo ñëwee fenn it nga moytandiku yow itam boo bëggee collatéral bu buñ gisee ne yow yow yow tout temps da ngay beru waaw bu ñuy wax ak yow nga fermé wu mooy wax tontu tontu yu gàtt te te te kii loolu it mayoo tamit ñi lay ganale ñu wax ak yow ñu waxtaan ak yow. waaw waaw amul benn euh, luy wane ne kii sawar ne ci waxtaan yeeg waaw bu nit ñi toogee ensemble sax ci salon bi war a waxtaan mu jóg dem ci biir yor téléphone am nekk fa loolu tamit yow jàppale woo ngir ñu teral la ni mu ware waaw léegi téléphone yi walla yaa billah léegi ñoo xam ne yow dan ci fenn ñëw yor sa téléphone nit ñi añ toog di añ nga yor téléphone bi dañ koy tegal ay mbir sax du ko seetlu mu ngi ci téléphone bi di kii di xoolaale ci téléphone bi la gën a yàgg ci bool bi walla yàlla billah loolu c'est manque de respect ak manque de savoir vivre minimum booy ñëwee bay lekk nga ne ah waaw nga jël bu dee appel bu man da ñàkk booy xaar nga teg ko ci wet bu dul loolu def ko hors bu dee ne da ngaa accro nga teg ko foo xam ne def ko euh, silencieux ba lekk pare mais li ngay lekk ànd ak nit ñi waxtaan ak ñoom ci jamono jooju après nga nekk ci lool lool lool lool lool lool problème la la indi ah xanaa bu doon mbiri àddina sax daa tax nga ñàkk dërëm yow ñàkkoo dara après nga wane woo fa lu dul nit ñi xam ne diw daal nekkete voilà waaw loolu walla iyaazu billaah rawatina bu dee xale ngi ci seeni doomi ñooñ ñu ngi fa te ñoom seen yaay di leen tere ay téléphone ak yooyu ak bu ñuy lekk ak yooyu yow nga ñëw ni xëmm sa téléphone ne ñuy toog ñuy lekk bu tibbee benn téye téléphone bi wala téléphone bi ci loxo càmmoñ bi di tibbe kii di xoolaale ñi c'est c'est du n'importe quoi léegi ko waaw loolu lépp ak manque de savoir vivre mooy kii ab yar la amul ak tamit nitewul sax nitewul léeg-léeg mën na nekk nit nekk nit ku sedd du wax du kii mais loolu taxul nga xam ak dundoo nga am savoir vivre ah non looloo xam savoir vivre ñaari mbir yu wute la waaw nit ñi surtout ñu invité la wala nga jëw fa nii ñu kii war la kii mais sawaay bul def ni comme si biir nii nga ne woon yor sa téléphone yor say kii doo ci wàññi dara doo ci dindi dara waaw nit ñi dañuy wax ak yow sax nga absenté ñu seetlu ne kii déglootuñu waaw waaw waaw ana diw sax ñépp ñépp ne teg moom mu ci téléphone bi déggul sax def def li ñuy def dekk ni nii waaw ah man nga doon waxal ah, ah, ah. yaa subhaanallah c'est quoi ça lii mooy lan ah moo tax bari na ñoo xam ne ay gan la ñuy doon de mais buñ ñëwee vraiment gars yi duñ bëgg lu dul ñu delluwaat duñ bëgg lu dul kii kat la ñibbi quoi parce que ñëw plomber toute l'ambiance l'ambiance bi amoon lépp lay yàq waaw mooy waxtaan wa familial bi waa famille bi doon waxtaan du ñu ko man léeg-léeg seen biir ndax mu ngi te moom bu ñu ko ubbilee waxtaan ngir man man ko mettre à moom mu tëj wala nekk koo xamante ne nii walla mu ngi ci téléphone yeeg feneen di beru saa su ne bu ko nit ñi ne waaye nañ nañ kaay dem fii ngir bëgg koo yaatal mu ne non non non man te muy dem moom kese mooy dem day bàyyi ba kii mu demal boppam def ay mbiri boppam daal di ñëwaat toog loolu c'est c'est loolu c'est loolu loolu jàpp ne loolu loolu dund la loolu dund la loolu loolu est-ce que c'est normal ah c'est du machinisme loo xamante ne ay ay ay ay la ah. loolu ay problème la yoo xam ne da nga koy gis ni nii vraiment ñii xaw ma fuñ jóge mais seenub yar bes na waaw waaw waaw rahima allahu ida qada samhan ida iqtada samhan ida baa waaw borom bi yërëm na waaw ki nga xamante ne nii dafa neex a nekkal ah neex a defaral neex a nekkal bu jëndee bu jaayee buy fayeeku waaye it ci lépp mu nekk koo xamante ne day neex a waxtaanal waaw waaw nekk koo xam ne fu mu buy dem sax gaay yi duñ bëgg mu dem waaw gaay yi duñ bëgg mu dem quoi. parce que vraiment dañuy day dem gaa yi ñu yëg ah benn vide quoi vraiment dañuy yëg benn vide waaw dañuy non bu ñu sañoon moom dañuy am ci waa ji bu mënula ñàkk ab copie ci moom ñu bàyyi ko fii te mu dem lu man da njabootam mu dem fa waaye ñun moom waaye yow kii nañu am ci moom benn ko quoi parce que kii masha allah loolu mooy li jaabu mais foo jaar gaa yi naan ah kooku kay ngalawal jàmm ak kañ lay ñibbi buñ la ko waxulit di ko xalaat waaw alors que après nag mu jàpp ne fii mu ne gaa yi dañ koo bëggul ndeke moom la mais yaa fi xamante ne nii mais loolu euh, ku doxale noonu bu gaa yi doxalewul noonu lan nga bëgg lan nga bëgg moo tax war nañoo seetaat suñu bopp bu baax tënku ci li nga xamante ne mooy al makaarimul axlaaq te daa ngay jikko yi waaye tamit yar ci suñu képp koo xamante ne mooy ñoo leen yilif ak tamit di ci waaraate ngir nit ñi bàyyi ci xel voilà waaw waaw mais rien loolu musiba kon mu ne wal xadiisu wal xadiisi ma ad-dayf ak bi waxtaanee ak ki nga xamante ne gan la wa ma taalibi xaaja ak koo xam ne après géey la ñëw wala bi mu ñëwee julli julli géew a ngi waaj mu ngi jot ñëw di sàkku dara ah nga ne ko xaaral ba ñu noppi wala mu ñëw ginnaaw bi ñu jullee géey ba pare kook doo ñëw tëcc noppi muuma Ah, inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-layla insiya non non wax loolu <coughs> non <coughs> man sax du sama nisar sax waaye bon parce que al al al kalaamul yawma heure bii heure bii di waxtaan haadal waqtu moom mamnu' kon nag falan ukallima al-yawma insiya du ma wax ak benn mbindeef déedéet loolu déggooli xadiis ak lii nga xam ne moom la imaam Nawawi bi tudde buntu bi ah non ça ne veut pas dire ça hein <laughs> mooy bu boobaa noo tekkiwul loolu mooy yow instant boobu kooku tu ñëw di sàkku aajo après gée wala yooyu voilà ah man de sama soxna si daa daa nekk di waajo matu waaw woola téléphone sa voisin waaw te fii mu ne daanaka côté yi comme niñ ko xame moom amul benn bu ñu mën a jël te kër yi ñu bëggoon rek boo ñu ko mënoon a tiiwal rek ngir ñu ànd hôpital fi nekk naan noo mënta doon naa damay tey la xoyaa non yow ya ngaa feebar wala la waaye jógal nga ne waa baax na maa ngi maa ngi waajal leen maa ngi ñëw léegi nii insha allah voilà bu dee borom da ko am soxna la nga wax ko soxna si ne ko ah man nag xam naa euh, voisin bi daf ma kii quoi waaw ah, nee na daa bëgg ma yóbbul ko kii hôpital voilà soxna si hôpital xam naa ñooy ànd insha allah voilà loolu ngay def mais doo ñëw naan non non léegi waxtaan xam nga loolu waxtaan la loolu grawul taalibu xaaja wala mu ñëw di sàkk xam ne da nga koy jox fii bon daal la joo xamante ne bon am mu ñëw di wax ak yow après gee loolu mën nga ko wax waxtaane mu ne wa nahwi daalika yu mel nii loolu kenn mënu la lim lépp quoi voilà mu ne bu dee yii falaa karaahata fii yii moom kenn na ko sibu non kenn siwu ko yàlla tere ñu naan daa xaram kenn siwu ko bal huwa mustahab li am ba des loolu sax bu boobaa ci kaay luñ sopp la yàlla du luñ sopp kese waaw léeg-léeg day nekk farata nit koo xam ne xamul par exemple ñu liggéey ba pare waa ji ñëw ne ah diw diw mii la da doon julli waaye yàq na mooy ñaari kii la julli wala ñetti rakka ba pare ne affaire yi gée loolu la te yow yaay boroom xam-xam bi waaye nga war a ubbee loolu farata la doo bàyyi naan ah nañ réer ah, après parce que heure bi dañuy tere wax non farata la parce que quand même taxiirul bayaani an waqtil xaajati la yajuuz yéexe li war li nga war a leeral jamono ji ñu ko soxlaa loolu ngi jaaduwut bu boobaa wax jooju ngay wax di ko wan ci wàllu hadis yeeg yooyu di ko wan ne non gée ñeent laaj yooyu ngir mu mën ak nan lañuy ñuy ak koo xam ne day waaw léegi biñ jullee gee ñu ñu ñu ñëw andil la ko ne la ah diw mii loolu mooy loolu ngay kii ngir wax ko nan lay tuube wala daa bëgg a tuub waxtaan woo ngay wax loolu farata la ah amul nga naan non nañ bàyyi ba suba léegi mu deewee nag mu deewee ci diggante bi nag way waaw loolu day nekk farata ah mais bu dee waxtaan ak gan bi ci mën joyal ah ak tamit mudaakaratul ilmi ñu joyal noonu kese ak di waxtaane ñu sell ñi ak tamit koo xam ne day faj aajo ndax aajo ji léeg-léeg mu nekk farata nga faj ko ah. waaw parce que léeg-léeg dugal ci non assistance am ah. voilà yenn boo ko manee mu leer ne waa ji lii affaire dund ak dee la manoo toog te leer la ne loolu la tey borom bi jàpp na la loo ko mën a régler léegi nga toog di leen xoole loolu yaakaar nga ne loolu dañ laa la kiiwa non waaw kon sauver kuy waaj faatu nga ay ay ay kon bal huwa musa wa kaza mu ne na kon alxadiisu li uzrin waaye it terewuñu waxtaane après gee waxtaan woo xam ne ngànt moo ko waral waaw da nga am ngànt wa aaridin mooy loo xamante ne li waaw gànt la moo waral waxtaan wi sinon doonul woon en général ci cosaan doonul woon deme nii mais ah lii de daa am loo xam ne ab entre parenthèse la ci lu doon xew waaw nga ñëw ngeen waxtaane loolu loolu kenn sibu ko yàlla te dañu koy xaraamal wa aaridin ak gaar gaar yoo xam ne c'est quelque chose boo xam ne daa ñëw rek xew nii ñu war koo waxtaane nag ah. loolu euh, kenn manu la ne bon benn biir la bu xew léegi ñu war koo waxtaane waaw xaare woo ko woon sax kenn xaare woo ko woon ah waaw léegi loolu moom luñ ciy def léegi waxtaan woo ngeen nekk entre copains di waxtaan wala entre xame wala entre koñ bi waaw léegi nan lañuy def ndax nàngam ak nàngam waaw dañu jékki rek eh, gaa yi ne am na ay vent violent yoo xam ne <coughs> ñu ngi ñëw léegi walla taw yoo xamante ne léegi nag ñuy waxtaane mais comment on va pour suñu quartier bi xam nañ ne zone sàngam fii bu ñëwee day inondé bu baax waaw léegi comment on va parce que affaire yi eh, loo xam ne daar daar lañ koy jël xam nga loolu gaar gaar la bu leen gaaral nii mi ngeen waxtaane ko waaw bu dee nag da leen di yàqal lu bari lool day du day dépp day dépassé wax ci loo xam ne <laughs> loolu mooy day nekk loo xam ne hifdul mal da ciy dugg waaw te lool ci maqaasidu sharia la bokk mooy aar sa alal daa bokk ci li nga xamante ne ak bakkan yi léeg-léeg waaw loolu bu dee tee day nekk farat <coughs> Abdullah mu ne yii laa karahata fii amul dara les siisi léegi nag mu ne yii ma fi wax nag waqad tadaharatil ahadith bari na ñëw na xadiis yi nga xamante ne ni feeñ ci leer ci as-saxiixatu yu wér yi fii ma zakartu ci yëpp ma tudd bu leen kenn jàpp ne ay wax la rek yoo xam ne man imaamu Nawawi maa toog rek xalaat ko rahimahullah di ko agencé comme ça <laughs> waaw jàpp rek waaw wax ne xam naa li muzakarati ka muzakarati al-ilmi loolu warula ga loolu dara newu ci <laughs> hikaayatu saalihiina makaarimul axlaaq mu ne lii ma fi wax yépp ak bi ci kaw yi ñu xaraamal waxtaan yi ñu xaraamal ak makruh ak yooyu yëpp loolu du damaa ñëw rek loolu laa xadiis yi ñoo ci leer nañ feeñ ci yu yonent bi alayhi salaam ci lépp loo xam ne tudd naa ko fi léegi nag bi di ñëw insha allah ñu dugg nag ci xadiis yi nga xam ne moom la indi fii moom al imaamul xaafiz an-Nawawi ngir euh, leeral lii nga xam ne moom lay wax nii insha